kon ñu ñëw fi nga xamante ne ni moom lañ yemoon ci saar bi nga xam ne mooy suuratul xaj dañoo taxawu ndi woon nag defoon benn stop bu ndaw ngir lan leeral ana nag la ñuy aje gisoon nañ ci lu gàtt ponk yi aj moom lañ tàmbali woon bi ci njëkk mooy armal te lool waxoon nañ la mooy yéene ndax yeneen yenente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wax ne innal inna innamal a'malu binniyat dëgg-dëgg jëf yépp ci yéene la nekk kon gisoon nañu ci gàttal nan la ñuy yéenee léegi nag ñu war a topp nag beneen ponk bi nga xam ne pilier a man da ñàkk ci aj képp koo xam ne aj nga benn ci yi ñuy wax nga fellu ko mooy de toute façon yow amoo aj te aj googu di ko fay te di nga ñëwaat kon nag mbir mi loolu la kon beneen ponk bi nga xam ne moo ci tegu mooy tawaaf mooy wër li nga xamante ne mooy kaabatal musharrafa kon nit ki bu dee ne nañ topp fi ñu jóge woon jóge na Sénégal ñëw borom bu fi nga xamante ne mooy miiqaat comme niñ ko waxe woon ba wax ne moom labbayka allahumma bi hajj daal di ne moom wuyu na borom bi day aj bu agsee nag ba agsi war a wër nag kaaba gi bu ñëwee daal gis li nga xamante ne mooy baytullahi alxaram daal di gis kaaba gi loolu nangu loolu daldi di nañuy sopp nit ki bu dee moom day door a gis kaaba gi bu daal di accès bu daal bu ko séenee rek mu daal di wax ne allahumma zid hadha al bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sharafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra mooy allah na yow sama borom zid yàlla na nga yokku haadal bayta sa néeg bii tashrifan ak teraange wa ta'ziman ak ak màggaay wa takriman ak ak teddaage wa mahabatan ak li nga xam ne mooy mu fees ci xolun mindeef yi niñ koy niñ koy respecté wa zid te yal na nga dolli man képp koo xam ne sharafahu màggal na ko wa karramahu mu teral ko mim man bokk ci ñi nga xamante ne nii hajjahu ñëw naaj si néeg bi wantamarahu mu ñëw ziyaar ko tashrifan yal na ko ko yokk ak teddaange wa takrimam teraanga wa ta'ziman ak mbaggal wa birran ak yiiw kon loolu danit kiy wax léegi nag mu ñëwee war a commencer tawaaf bi mooy kon loolu lay wax buy seen kaaba gi léegi buy dugg ci siiw kaaba gi mooy day dugal li ndejooram lay dugal daal di wax bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahumma iftah lii abwaaba rahmatik mooy li ñuy wax rek saa dugg ci jàkk bismillah naa ngi tàmbalee ci suma turu borom de wassalaatu wassalaamu te ab ñu ngi julli tey sëlmal yal na julleek sëlmal li nekk ci rasulullah muy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam allahumma eeyow eh sama borom iftah yal na ma ubbil lii ñeel ma waaba li nga xam ne mooy sa buntu rahmatika yërmande yi léegi nag mu ngi noonu mu ñëw nag ngir nag fi nga xam ne buy commencer tawaaf tawaaf bi day commencer bu dugalee noonu kon dugal tànk ndejooram ba wax yii commencer fi nga xam ne fi la pierre noire mooy xajarul aswad muy xeer wu ñuul wi foofu la mu nekk foofu lay commencer wan ko li nga xamante ni mooy loxo càmmoñam mooy mooy féete fi nga xam ne fa la kaaba gi nekk après nag bu jógee bu gisee kaaba gi bu ñëwee ba foofu léegi nag mën na koo nuyu bu dee bariwul ay nit mën na koo fóon bu dee góor la mën naa fóon fi xajarul aswad nekk loolu mooy li nga xam ne moom lañu sopp mooy daal di koy fóon waaye bu dee manu ko nag mooy ne manu koo fóon mu teg ci loxoom daal di fóon loxoom waaye bu dee nag sori na sa nit ñi bari nañ mooy day tàllal loxoom kese waa di wax allahu akbar bu koy fóon tamit na allahu akbar kon nag mbir maa ngi noonu nële mooy wër yi nag bu ñu naan wër mooy da ngay commencer fi nga xamante ne nii foofu la kaaba gi mooy fi la xeeru xeeru ñu loo nekk foofu ngay commencer boo wëree ba ñëwaat ci moom foofu mooy benn def nga benn wër léegi nag noonu ngay def ñett yu njëkk yooyu daal di nañuy sopp nit ki mu def loo xamante ne nii mooy mu daal di koy li nga xamante ne nii mooy mooy ak doxam mu nekk loo xam ne day nekk diggante waaxu ak li nga xam ne mooy daw waaye kenn waxu ko muy daw nag di ñàlli de déedéet kon loolu noonu baax na noonu léegi nag ginnaaw gi mooy fàtte woon nañ benn mbir mooy jàkka ji boo fiy dugg mooy il faut nag moo nekk ak tawaaf bi nit ki daa war a am jàpp voilà bu dee koo xam ne daa waroon a sangu set koom day sangu set bu dee koo xam ne amuloon jàpp day jàpp ba pare door a man a tawaaf kon nag affaire baa ngi noon de léegi nag mu ngi noonu kon nag tawaaf bi bu defee loolu le daal di wër nag ba lool diggante fi nga xam ne mooy ar ruknul yamani mooy kete bi nga xam ne ci kaaba gi moo féeteeg yaman ak côté bi nga xam ne mooy mooy digganteem ak fi xeer bu ñuul bi nekk mooy bu wëree bay demaat laata muy agsiwaat ci xeer bu ñuul bi mooy bu mujj ba bu mujj a jot laata bu ñuul mi wax ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana yow suñu borom atina yàlla nga ñu jox fid dunya ji suñu àddina gu jege gi hasana yiw wa fil akhirati ca alaxira hasana nga defal ñu fa aljana ak yiw wa qina tangal ñu fegal adhaban nar li nga xamante ne nii moom mooy mbugalu li nga xam ne mooy safara foofale nag nag bu àggee ruknul yamaani mooy sopp nañu mu daal di koy nuyoo waaye moom daal da ciy teg loxoom kese bu ne mën naa nekk bu dee soriwul mu daal di koy mu daal di ciy tàllal loxoom daal di continuer nii lay def ci yeneen yépp kon ñetti njëkk yi. sànn nañ mu daal di ciy nekk koo xam ne da ciy waaxal li nga xam ne mooy dox bi te loolu mooy tawaaful qudum ndax loolu nag moo ñuy may bu ko defee fokk mu def ci juróom-ñaar mooy wër bi commencé ruknul fi nga xam ne nooy ruknul mooy fi ñuul bi nekk foofu lay commencé wër juróom-ñaar yi wër loolu mooy tawaaf bu ko defee matal na léegi nag foofu tawaaf yi ñetti façon tawaaf moo am muy tawaaful qudum mooy booy door agsi Makka noonu tawaaf bi ngay def booy door agsi ñu alhamdulillah ñu koy woowe tawaafu mooy de bienvenue mooy comme si dangaa ñëw ñu naan mu lay dalal tawaaf boobu noon ngay def boobu noonu par exemple ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhim muy ngir bi ñoom dañ ne farata la mooy ne nit ki la ko war a def loolu buñ la nee farata la nag ci aj gi bokkul ak buñ la nee ponk la buñ la nee farata la ku ko bàyyi te tey ko kooku da ngay rendi dara mooy da ngay rendi ci gàtt yi waaye bu dee ñeneen ñi muy Hanafiya yi Shafi'iyya yi Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne sunna kese la mooy lu baax la waxuñ ku ko bàyyi manuñu ko ne nag yow da ngaa bàyyi loo xamante ne nii farata la lool mooy tawaaf bu njëkk bi mu am beneen tawaaf boo xam ne moom la ñuy wax tawaaful ifaada boobu mooy fara lool mooy ponk bi mooy gis nga du ñu ngi doon wax ponk bu njëkk bi moo doon armal comme bu mujjee deuxième bi mooy tawaaf bi ñuy wax mooy tawaaful ifaada te boobu mooy bi ñuy def ci bésub aj bi nga xamante ni nit ki mu ngi tàmbalee bu arafaat jeexee walla bu arafaat jeexee ba jant bi daal di génn ndax yonente na lay saa saa am na ñoo xam ne permettre na leen ñu gaaw daal di dem def ci ñi nga xam ne ñooy néew ju doole lañ ci jigéen ñi ak xale yi ñu daal di gaaw dem daal di defi loo lële waaye li gën a xam ne moom lañ gin a sopp mooy bu dee ne leer na ba jant bi génn xam nga moo tax boroom xam-xam mu ne ci fajar gi lay commencer ci bés boo bële mooy bésu bi nga xam ne bésu bi nga xam ne mooy bés euh, bésu euh, tabaski bi voilà mooy bésu tabaski bi boo jógee Muzdalifa te bi nañu ci ñëw mooy Muzdalifa ngay fanaan boo jógee Arafat ci neuvième bés bi léegi nag boo fa jógee loolu moo tax kon loolu lay tàmbali mooy ci fajaru boo jógee Muzdalifa fa lay commencer léegi nag kañ lay yem loolu boroom xam-xam yi dañ cee wute ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi te amaana loolu mooy li gën a dëgër këne ba weeru Zulhijja mooy weeru ajj di jeex nit ki mën na cee def tawaaful ifaada kon nag mer maa ngi noonu le léegi nag mooy tawaaf boobu kon mooy bi nga xam ne bii mooy ponk bi bi nga xam ne moom la nit kiy def te mu ngi commencer bésu tabaski ci suba gi lay commencer kon nag mu ngi loolu kon affaire baa gi noonu léegi nag kon léegi buñ paree kon tawaaf boobu muy tawaaful ifaada kon wax nañ la niñ koy defee muy juróom-ñaar yi léegi nag nit ki mooy sopp nañ mooy mbaggam mbagg buy sol yére armalam bi mbaggam bi nga xam ne mooy mbaggu ndegoor bi mu daal di koy dindi waaye loolu mooy bu defee tawaaf bi kese bu paree tawaaf bi da koy muuraat mooy ku góor ci la ñuy wax bien sûr jigéen bi moom du def loolale léegi mooy da koy muuraat ci li des ci bi ko noonu fu nekk ak moom déedéet lool du lool mooy sunna wallahu taala alam léegi nag bu baree tawaaf boobu mu des beneen tawaaf boo xam ne wax nañ la ñett la muy beneen bi mooy tawaaful tawaaful wadaa mooy tawaaf bi nga xam ne da ngay tàggatoo mooy néegu borom di tabaaraka wa taala te lool mooy bu aj gi jeexee ba jeex takk nga pare tawaaf bi ngay def nga xam ne moom ngeen di mujj ngeen def bala ngeen di dem fi nga xamante ne moo seen ñibbi seen kër ya ak seen réew ya tawaaf boobu nag mooy contraire bi Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne tawaaf boobu moom du farata mooy ku ko bàyyi kenn manu la ne fii mu ne moom mooy def nga loo xam ne waroo ko woon a def waa jumhuur ñi la waxoon Hanafiya yi Shafi'iyya yi xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñu ne farata la la ñu ne la farata la kon nag mbir maa ngi noonu le kon tawaaf yaa ngoogale ci gàttal noonu la ñuy tawaafee mooy gaawal bi ñu doon wax nag ñetti ñetti kii tuur yu njëkk yi yi ngay njëkk a wër loolu ci tawaaful qudum la mooy booy door aksi waaye tawaaful ifaada loolu jaru ko mooy da ngay tawaaf normalement correctement dox normal di ñaan lan la nga faa wax ay ñaan yu la neex waaye di sa tudd borom bi di ko fa màggal ak talbiya bi fàtte woon nañ ko nit ki bu bu talas bu kiiwee mooy waxoon nañ ko sànq sax labbayka allahumma kon baax na wallahu ta'ala alam kon nag léegi kon ñaareelu ponk baa ngoog ci gàttal loolu mooy ponk tawaaf mu des beneen bu paree foofu nag ba tawaaf ba pare day dem fi nga xam ne moom la ñu naan maqaamu ibrahim alayhi salatu wassalaam mu daal di fay julli ñaari rakka yoo xamante ne nii fatiha ak li nga xam ne li xala mooy xul yaa yor kaafiruun beneen rakk bi mu daal di fay bu rakk bu njëkk bi lool beneen rakk bi mu julli ci tari li nga xam ne mooy faatiha ak qul huwallahu ahad bu paree bu fay dem nag sokku nañ mu jóge ci pierre noire laata muy dem fi nga xam ne mooy maqaamu ibrahim bu paree war faa jóge nag dem safa buy dem foo fële na wax li nga xam ne moom la suñu borom wax ne inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta aw i'tamara a junaha alayhima an yattawafa bihima wala mu yem day yem rek inna safa wal marwata mina Safa waaye balaas boobu ba muy dem jóge ci Pierre Noire di dem ci maqaamu Ibrahim danaan waa ji dem danaan wattaxidu min makaani Ibrahim min maqaami Ibrahima musalla te jàppe leen fi bërëb boobu Seydina Ibrahim alayhi salaam mooy xeer woowu nga xam ne marque-pied mooy moo ta ne foofule fa ngay jullee ñaari rakka boo fa juy dem da ngay wax wattaxidu na ngeen jàppee min maqaami Ibrahima ci foofule muy maqaamu Ibrahim musalla julli waay boo fa paree nag di dem safa ak marwa loolu nag loolu lañ naan la na nga commencé wax inna safa dëgg-dëgg safa aw xeer la aw tund la wal marwata mooy beneen bi jàkkaarloo moom min sha'airillah bokk na ci simboolu borom mi mu bëgg ñu taxawal ko léegi nag foofu la ñuy yem bii di ñoo ñu àggale ba léegi kon ñu ngi ci ñetteelu ponk ginnaaw armal ginnaaw tawaaf léegi ñu ngi ci daw muy dox diggante safa ak marwa yii yëpp ponk la wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama al-Muzani alhamdulillahi rabbil alamin